fa yaqulu al'imamu alxafidu alxujjatu alalamu abu zakariya yahya bnu sharaf annawawiyu addimashqiyu alshafiiyu rahimahu allahu taala rahmatan waasi'a fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam kitaabul umuuril manhiyyi anhaa kon walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn euh, téere bi nga xam ne moo doon kitaabu da'awaat jeexale woon ko chapitre bu mujjëm di deux cent cinquante trois di baabu karamatil awliya wa fadlihim te xadis bi ci mujjoon moo doon mille cinq cent dix mu ne woon wa an ibni umar radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala ma sami'tu Umara radiyallahu anhu yaqulu li shay'in qattu inni la azunnuhu kaza illa kana kama yazun walillahi alhamdu wal minna ci lañ jeexale woon suñu chapitre suñu tombo ci sharh bi 64 ci Riyadus Salihin min kalami sayyidil mursalin alayhim afdalu salaati wassalaam tey comme niñ ko waxoon ñu war a dugg ci téere bu bees waxoon nañ la bu dee téere yi daanaka jeex na ndax téere bii ñuy dugg moo ci des ak yeneen ñaar waaw waaye nag téere bii ñuy dugg nii riyaat bi ñu yomb yépp yépp yépp mooy téere bi ci ëpp ay xadiis bi ëpp ay xadiis mooy téere mooy mooy mooy mooy bii nag kitaabul umuuril manhii anhaa moo ci ëpp moo ci gën a bari moo ci a bari Allahu ci gën a bari loolu nag mooy bu ne boolewuñ ci kitaabul al muqaddimaat bi mooy téere kii bi kitaabul muqaddimaat xam nga un bi am na ñu ko tuddee ab kitaab <laughs> muqaddimaat moom boobu moo gën a gudd. mooy premier buntu téere bi boobu moom moo gën a gudd tam commencé woon baabul ixlaas wa ihdaari niyya fi jamii al wal aqwaali al baariza wal xafiya bu dee loolu dañ koo teg ber muy téere comme ni nga xam ne moom la ko ñenn ñi defee ñenn ñi nga xam ne kitaabu riyaadu saalihiin dañoo jël lool def ko muqaddima bi dañoo def kitaab tudd ko kitaab ab téere am na ñoo xam ne defuñu ko kitaab bu dee dañu loolu noonu dañ koo def kitaab ah boobu nag moo gën a gudd jeexawoon ci baabu nahyi an an tawliyati al imaara wal qadaa wa ghayrihima ndax loolu mu ngi commencé hadith <laughs> jeexe six cent quatre-vingts mooy six cent quatre-vingts hadith la woon waaw ci kaw bu dee ne ñi jàppee loolu ab téere kitaabul muqaddimat sinon bu dul loolu bii mooy téere bi nga xamante ne nii moo ci gën a gudd waaw muy boo xamante ne nii mooy parce que dinaa la wax lu tax moo gën a gudd euh, comme ñu ngi ciy wax bala ñuy euh, dem di waxaat leneen parce que moom euh, téere bi dafa commencé hadith bi nga xamante ne mooy mille cent mille cinq cent onze jeexe mille huit cent sept muy deux cent quatre vingt seize hadith waaw deux cent quatre vingt seize hadith waaw Allahu la nekk moom di traité téere bii nii euh, moo tax euh, bu gudd la waaw bu gudd la bu gudd la xam nga kitaabul fadaa'il guddoon na mais moom deux cent soixante-seize hadith la woon mooy bi commencé woon neuf cent quatre-vingt-onze jeexe mille deux cent hadith mille deux cent soixante-sept xam nga loolu bari na mais bii ko bii ña- ñeenti hadith moo mujj moo moo dese moo tee mu mat li nga xamante ne mooy trois cents hadith voilà bu amoon loolu rek day day da koy mat ci saasi waaye loolu moo ko teree mat li nga xamante ne mooy loolee waaye walillahi alhamdu wal minna kon loolu lépp pour wax ne téere bi téere bu rëy la al imaam nag da ko fee indi ngir xamal ñu benn mbir ngir xamal ñu ne gis nga toolu nit ñu sell yi radiyallahu anhum dafa am loo xam ne gis nga ay tere bul def loolu daa bokk ci mbir yi waaw bul def daa bokk ci mbir yi boroom bi mooy boroomu ñépp mooy boroom te moom mooy ay jaam kese la yor moo leen di wax li ñuy def moo leen di wax li ñu dul def loolu nag kenn génn amul ku yàlla bind koo xam ne génn na ci ci jaam ñi mu togg jëf amul ku ci génn waaw yonent bi saa saa mii sangu ñépp bañ ko ne dégg naa da ngaa bëgg doomu yaay ummu salama mu ne yaay doomu yaay ummu salama inna ha inna hadi la tahillu li waaw moom dagaluma mu ne moom daganuma waaw daganuma voilà moom daganuma doomu yaay ummu salama waaw waaw ma kaana li li nabiyyin an yaghul waaw wa man ghalla ya'ti bima ghalla yawm al-qiyaamah amul ku ci génn waaw mu wan la ne gis nga ñu sell ñu doon waxtaane bii wees sa moom la ñuy waxtaan téere bi yépp seen karaama yooyu ak seen ngëneel mais karaamaat yooyu attention de ça ne veut pas dire que ñoom lu leen neex def de waaw seen sang yonent yi wa ma kaana li nabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah waaw thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum laa yuzlamuun wa hum laa yuzlamuun waaw loolu borom bee ko wax te yonent yi la doon wax après mu ne bakkan bore kon ku ne dañ laa togg jëf kullukum raa wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi an ra'iyyatihi wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi fi ngay xame ne képp ku lay wootewu ne ci ñoom nga bokk ci ñu sell ñi nga gis ko muy def yoo xam ne yaxu alquran moo ko xaraamal ba pare mu koy réclamer naan ñoom ñoo ko sañ wala seen taalibe yi di leen utalu passoir naan c'est que boo amee xam-xam ba te amoo sañ-sañ bi dangay xam ne loolu du waxu dëgg loolu waxu nar la waaw waxu nar la du wax ju jub du wax ju tegu ci dara lu dul ci bakkanu ko koy wax moom ci boppam bu dee objectif na xam na boroom xam-xam la xam na ne loolu muy wax amul waaye nag daa am lu muy sóoraale waaw parce que du ñuy xam ñépp ñoo am fit am na ñoo xam ne xam nañu waaye dañoo amul fit ils ne sont pas courageux waaw bu ñu waxee yenn yi sax gaa yi xaw leen a baa ñu gis waa kilifa yi foofu la kontaan ñu bon def nañ génn nañ ay sorti di kii mu génnaat retiré wax la mu waxoon te moom xam na ne li mu waxoon mooy dëgg waaw te loolu nag daa bari léegi de ñenn ñi moom loolu tax na dañ dul àgg sax ci wax luy naqari ñooñee ñenn ñi bu bu incident amee ñoom incident la ci ñoom bañ wax loo xamante ne nii dañ la tër parce que ki neen la neen la moom mu wax dëgg dum jëlee ci alquran ak sunna wala wala yu yàlla après day buñ ju bu ñu kaasee wala wane seen ko ngir bañ a meroo kenn parce qu'il n'est pas courageux day retirer waat li wax day retirer waat lu wax. wal iyaadu billah ki bii imaam da koo indi ba pare des ci hadith yu toll nii waaw ngir wan ne gis <laughs> toolu ni ñu sell ñii. nga xam ne alquran ak sunna moo leen di suuxat da cee bokk ci li nga xam ne loolu la leen borom bi suuxate mooy di neen ne lii nag am na yoo xam ne maa ko xaraamal bu ko kenn ci yéen jege yàlla tere ba koy def waaw <laughs> ba yàlla tere nga koy def amul ku nit di toll ci wilaaya bañ ne moom léegi li xaraamoon daa far nga waaw waaw waaw lool kàccoor yi di wax ci waa tasawuf al mutasawwifa bokk lañ leen di woowe ñi ñuy tasawuf tasawuf lu di boole ci ñoom ci waa tasawuf te bokkuñ ci ñoom set bi nañ leen sànni leen mu yàgg di kàcc di nar di kàcc di nar di wax ay kàcc yoo xam ne moom lañuy wax di naan ñoom yéen a nekk ci surface bi ñun ñu nekk ci baatin bi quoi waaw wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin te nga jaamu sa boroom ba dee bi këlla ñoom ñu tekkee loolu leneen waaw mooy buñ amee lu leen leer àgg nañ ci yaqiin certitude bu boobaa yi nga xam ne moom lañ teg jaam yëpp ñoom bokkuñ ci ndax ñooñ c'est pour les musulmans lambda alors que ñoom bokkatuñ ci lambda yi ñoom dañoo nekk beneen cadre boo xam ne boo fa àggee euh, euh, liñ naan dagan ak tere dagan ak xaraam amatul waaw frontière boobu yàlla loo koy dindil yow lépp day dagan rek yow bëggal rek waaw lépp loo bëgg rek mooy dagan na quant à ñeneen ñi ñoom ñoo am euh, li nga xamante ne moom la ñuy wax ay ay ay ay dagana ki ay ay xaraama ki yooyu ci ñoom la concerné wal iyaadu billah loolu képp ku ko déggul mooy yow xanaa da nekk foo xamante ne nii eh, gisoo fa gaa yu mel nii <laughs> waaw wala yow sa dégg bariwul waaye am na ñoo xamante ne dañuy wootewu ci nit ñu baax ñi di wax wax yi te lépp nar la waaw kullu hada kadibun wallah ay nar la waaw ñu ne ñoom buñ àggee ci ci yaqin daal mooy jeex na ko waa waaw te ñoo ñoo gën a yées ñoo gën a yées ci ñëpp waaw xam nga keroog ñu la koy fàttali bi ñuy ci euh, karamatul awliya li say euh, euh, saydi ahmadu bamba alayhi ridwanul baqil qadim doon wax bim naan wa yadda'i ba'dul wa yadda'i ba'dul wusul tarika ibadatin hatta yasira halika wa gharrahum fi dhaka su'ul fahmi wa danasul hijabi ghayri ilmi wa garrahum fi daaka su'ul fahmi wa daanasul hijaabi gayril ilmi wa fassaru lafdal yaqiini bil yaqiin fi aaxiril hijri bilaa mawtin yahiin voilà mu ne gis nga ñenn ñi ñoom ci ñuy woote wu naan ay sëriñ lañu ay waliyu lañu ay ñu sell lañu te li ñu wax wuute naa ngi li am mu ne am na ci ñoom ñoo xamante ne wa yadda'i mu ngay woote wa al ba'du leen ci sëriñ foo sëriñ si al wusula ñoom ne àgg nañ moom ci ci cellte àgg nañ ci yàlla foo xamante ni boo fa àggee li ñu waxoon léegi la mooy amatul luñ leen di tere waaw lépp day far dagan seen kanam waaw ba loolu yóbbi leen taarikaa ñu bàyyi ibaadatin di jaamu yàlla waaw waxuma la def lu xaram de mais yu dagan yi sax da ngay gis non non yu yi leen yàlla teg dañuy jàpp ne loolu sax waratu leen ah non non non ndax àgg nañ loolu c'est pour nga àgg te c'est que yooyu yàlla da la teg ngir boo àgsee ci moom alors que ñun àgg nañ ci moom boo àgsee jeex na yow dara waratu la ci say mbir kese ngay nekk waaw loolu nag moo ci la ñuy ba bàyyi taarika ak jaamu yàlla waaw ñii ne dootuñ jullee. ndax àgg nañ ñii ne dootuñu woorati ndax àgg nañ ñii ne dem ya dem Makka fan lu ma yor santeeg ak tamit li nga xamante ne mooy war a alal ak Makkaay fan man ci sama bopp maay Kaaba gi sama taalibe yi bu ñuy ñëw ci man mu ngi mel ni ñuy wër Kaaba gi kon man Kaaba bi nan laay demee ci geneen Kaaba man day na man maay Kaaba gi <laughs> wul na sa ab dëkk Serigne mooy Kaaba gi waaw. te gaa yu bari dañoo yëpp ak Cheikh Ahmadul Khadim di tuumaal di wax waxu caaxaan yooyu naan di di di di di radiyallahu anhu di askanalaw seen bopp ci ñoom ñooñu laa leen ne waxuma la ay masse courant lañ leen waroon di masse ay courant ba ñuy génne àddina wal iyaazu billah loolu <laughs> mu ne léegi gaa yooyu xam nga leen ci yóbbu mu bàyyi jaamu yàlla nag noonu lay def xatta yasira halika ba mu ko nag lay nekk mujj nekk koo xam ne halkuna mu ngi dundu mais alkuna kooku képp ku ko topp mooy dalay alakaale comme li ñu waxoon dallul mudil la dafa sànku di sànkaati waaw te rek waxarrahum li leen war fii daaka suu'ul fahmi mooy ñaaw compréhension amuñu ci bés xamuñ dara ci alquran te kat boo waxee ñoom ñoo naan la oh alquran kenn manu koo firi waaye nag ñoom seen caaxaan yi ngir wëyal ko ay aaya alquran la ñuy wax waaw ngir wéyal seen caaxaan te leen di wax dëgg ñu ne non alxuraan xam nga diw kese ko mënoon firi te jeex na lu ngeen bàyyi kësib lool fan la am yàlla dina yónni ab téere boo xam ne ngir nit ñi hudal ah lil muttaqin léegi yow nga ne biir nit kese ko mën a firi moom kese ko mën a dégg ah alxuraan daa garaaw te moom <laughs> mu daan la. Eh, eh, buy tigtaloo koo ne gool kenn manu koo xam danaan wa maa ya'lamu ta'wiilahu illa Allah ndax kenn xamul taawilam na ku dul yàlla yow nga jël alquran firee ko sa bopp ngir ngir ngir dàq loo xamante ne mooy alquran <laughs> wal iyaazu billah ah yow boo bëggee sa caaxaan yow man ngaa firi yow waaye bu la nit ñi waree wax dëgg ñoom amuñ ci droit wala ndax manuñu ko ndax daa sensible wal iyaazu billah kadibun waaw wadanasul hija waaye li leen di buusa mooy ñaaw ak tilim ak takk ak périfine biir seen xol lépp yées bi gayri ilmi ànd ñoo xam-xam lépp lañ am mam def xam-xam te xam-xam mooy làmp bi nga xam ne moo lay niital ci àddina bi ñu ne waaw Allahu akbar te li leen ci yóbbu nag wa fassaru ñu ngay tekki lafzal yaqiini bil yaqiin moom lañ doon wax léegi wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyakal yaqiin ca feew suuratul hijr ne yeneen saa salaam borom bi ne ko jaamul sa borom ba yaqiin dikkal la mooy dee gaay ne non dee ah mooy boo amee certitude rek yow. boo àggee foofu mooy ñoom suñu ñu àgg nee nañu te àgguñu fen dañoo départ bay àgg ñoom demuñu amuñu départ ku amul départ mooy àgg <laughs> boo fa àggee yow yii yëpp teggeeku na la waaw walla iyaazu billaah kon loolu yëpp ay caaxal la léegi yow naka nga nit ma a waxe ne moom taalibe Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa mii la radiyallaahu anhu bëgg a wax ne ay nit yoo xam ne di leen utal porof ndoll ko ne ñoom parce que dañuy def lu xaraam loo xam ne ñépp xam ne lii daa xaraam non jarul sax gudd gudd àlluwa bépp taalibe bu kii bu yeewu day xam ne lii sëriñ bi def na daa xaram mais nag problème yëpp comme dañ koo mystifié woon waajooju dañoo jàppoon ne moom manu def lu dul lu baax lépp lu mu def lu baax loolu lañ leen ko présenté mais gars yi gis ko mu def loo xam ne leer na leen ne lii moom gis ko mu naan sàngara mu leer na ne lii moom ruum la ruum ruum ruum bu teeyu ruum la muy sàngara boobee moom la jël xëy naan ba pare pare mandi di wax ay kii gars taal taalibe yi xaw koo dégg ngir ngir ngir bañ jii ji muy wax ci mbedd bi déconnance yi gën a bari waaye léegi ak smartphone yi wóor na ko <laughs> gars yi dañ lay bon bu dee seen biir la moo ngir sutura man nañ ko ko bañ a kii mais bu dox dox loo gars dañ koy jël waaw wala dóorul ko ay vidéo sur de de de de de waaw nëbbu vidéo bi caméra cassée ñëw dugal ko ci réseaux sociaux yi. wal iyaazu billaah waxuma na loolu daa baax de c'est pour walla mu ne la waxuma la loolu noonu gaa yi di def ñenn ñi def waxuma la daa baax de loolu daa xaram loolu dafa xarama attention mais dama laa bëgg wax rek jamono jii mooy <laughs> jamono yooyu gaa yi di ko làq bu mooyul léegi ñoom bu ko defee mbedd mi gaa yi dañuy jëlee kii kër sëriñ diw xoolal daa mandi nangam ak nangam yow en tout cas lu mu ci di demee mooy ay taalibeem xam ne ah lii de mu def xaram na moom sàngara mais problème bi mooy mais ñoom dañ ne woon kii du def lu xaraam léegi nag gaa yi Iblis dox leen benn parade <laughs> benn parade bu ñuy tëri xelu gaa yi ba ko defee loolu xel loolu ñuy jàpp ne ak wàññiku lay doon mu mu dindi ko ci ñoom mooy lan mais c'est que dëgg la waaye dafa am ñoo xam ne am nañ xam-xam bi mais amuñ sañ-sañ bi alors que moom daa am foo am ne am na sañ-sañ waaw bokkul ak lii Serigne Touba radiyallahu anhu di wax. wa yadda'i ba'du al-wusula taarika ibadatin hatta yasila taarika wallahi mooy ñoom ñenn ñi di woote wu ne dañoo àgg te yàlla moo tax te lañ ko lu ñuy woote woolu du dëgg parce que ku àgg ca yàlla moo gën a ragal yàlla ndax moo gën a xam yàlla te ku gën a xam yàlla yaa gën a ragal yàlla yoneen saa saam nee na ana atqaakum lillah wa a'lamukum wa akhshaakum lillah waaw maa leen gën xam yàlla maa leen gën a teet yàlla maa leen gën ragal yàlla waaw waaw kon nag mu ngi noonee waaw te mu ngi ko wax gaa yi ñëwoon jàpp ne moo rax tubaab ñëwoon laaj ay soxnaam moo yeneen saa sax nu muy jaamoo yàlla ñu wax ko gaa yi mel dañ koo tuuta dañoo jàpp ne ah loolu yeneen saa sax moo ko sañ ma moo ñun hmm? kii ne man dootuma damay woor ba faw kii ne takk soxna laay fase kii ne nañ fanaan di julli kese yoneen saa sam ba ñuy wax ko daa mer taxaw ci minbar bi daal di xutba dindi xalaatin bu baaxul boobu seeni xel léegi waaw keroog la ne ana atqaakum lillah wa Allah maa leen ragal yàlla maa leen ragal loolu waxi caaxaan la waaw moo tax am solo moo daal imaam da ko indi en détail yu xaraam yi ba mu leer nañu waaw bu bu benn charlatan ak benn faux sérieux un crime bu jógee ne parce que bàyyi may diw di ñeme di def yàlla xaraamal di bëttu ormay yàlla dëxalu yàlla yi ba pare bëgg ñu utal ko malaanum sutura nag naan di ko utal ay lay waaw boo defee lu bon soo xam ne comme en secret duñ ñëw di la ko di la ko nettali feneen waaye ay yenn yi maa tay la di def ay yu xaraam en public ba pare am ñu ñeme dëgëru fit ay ustaas yoo xam ne ñoo taxaw pare di leen layalal seen caaxaan yooyu ñu nekk seen yu xaraam yu leer yooyu ñu def en public devant tout le bu boobaa di leen si ne ci luut baaraam ne kàccikat la ak képp ku ko ci jàppale day nar waaw képp ku ko ci jàppale day nar day expliquer. waxuma la ki ko ci jàppale mais moom mi ngeen naan da ngeen di taasu ci barkeem dañ expliquer narkat la waaw parce que waxu alquran du leer nañ ñu koy jënde waxu wayow tuy yi nga xam ne tekkiwu tus ak ku maawa man di doon parce que moo ñemee fule li yàlla xaraamal ba pare di di ci affaire ñaawalante la ñaawalaate la quoi ak maa tay waaw te borom bi ne woon na yone saa sam ne woon na yéen ñëpp la ñuy jéggal ba mu des ñi nga xam ne dañuy def lu bon ba pare al muhajirin waaw waaw al mujahirin mujahirin waaw kullukum mu'afa illa al mujahirin yone saa sam ne yéen ñëpp la borom bi di di di jéggal ba mu des ñi nga xam ne dañuy def it bakkaar mu tudd maa tay quoi waaw mu tudd maa tay mu tudd maa tay mu tudd maa tay kon loolu ak fontoo waate la istihza bi diin moo gën a garaaw waaw waaw te loolu mooy jikkooy naafiq yi mooy dañuy saboote diine te saboote diine mooy saboote njàngaleem alquran ak sunna waaw tereem yi sa yoon new ci di def lu la neex ba pare en public ba pare bëgg ñun ñu nooy bopp parce que daal yow daal yaay doobu diw ah ñu lem alquran toog ci ngir yow ñun dañoo dof wala la kooku di la ko lan la la mën a jariñ jariñu la tus an-naf'u wad-durru min ar-rahmani laysa min al-bidani was-sudani waaw Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu nee na ma ne way waaw boo gisee may gën a attardé wu ci yooyu surtout ay waxam mooy jeexal yu bari dañ daan ci moom lañu ko kecc lañ war a jàpp nañ bàyyi moom li mu bind lool lool benn jamono la woon la doon wax doo bàyyi kecc Sëriñ Tuubaa radiyallaahu ba ñu nuy génne àddina téere Masaalikul Jinaan da ko doon da ko doon tegtal taalibe yi ñu ngi dellu dëgg la ab dëgg la bu ci nekk jeex na waaw léegi yéen ngeen bëgg waaw loolu benn jamono la woon waaye après naan nga kàcc nga da ngay kàcc da ngay kàcc <laughs> waaw da ngay wax lu amul da ngay naan da ngay expliquer wal iyaazu billah c'est ça waaw waaw nag koo xam ne amoo kersa ci yooyu ba pare gaa yi naan noo waroo waxe noo lan la ñu wax ñuy wax leneen ci nit ku mel noonu ah ñu bàyyi ko mu réeréer jaam après man ma am ma am problème man sama kanamu borom man mu ne ma yow mii xamoon def lii xamoon na sa yëgoon ñu ko am ñu muy yéeral yow nga noppi ne miig lan nga defoon bu ma borom bi mbugal bu keroogee kan mooy taxaw di man kii kan manu kon nañ bàyyi caaxaan yi laa wax kitaabul umuuril manhiyyi anhaa <laughs> gis nga imaam fi mu ko def ginnaaw bi mu la indilee mbiru euh, euh, awliya bu euh, ri saalihuna yi fi ñu jaar yooyu yëpp mu ne la attention de téere ñii nag yoo xam ne dañu koy tere tan noo koy tere boroom bi bind ñëpp jaarale ko soit ci alquran wala ci lisaanu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam bi téere bu jara bàyyi xele gi waaw wala yus dëgg-dëgg moo gën a tiit di xuus wala di laal loo xam ne borom bi da ne bu leen ko jege parce que moom ragalul bàkkaar ba mu siy amee kese mais day ragal borom bi ci loolu tarfatal ay bi mu rekki ngëm yàlla <laughs> mu dindi bépp ngëm yàlla ci moom tox mu bujj nekk ku tox looloo leen gën a tiital ay eh, caagaa yi nga xamante ni ah di dugg ci jigéen ñi nu mu leen neexe di nangu jabaru jàmbur yi parce que taalibe ah taalibe daa am taalibe du muy amee jabar ju rafet ni ku ku ku ku kii moom mooy kan <laughs> gars yi ñoo di kàccoor loolu kàccoor la tudd kàccoor waaw yow ñu ñëw ne dañ laa siyaar ci nga gis ci ku rafet ah, mooy le sëriñ bi doon wax te gisoon ko bee wees taw ñuy nekk gars yi ñenn ñi di gars yi di naan du ñu an nazari niswaan yi tàppe naay sawaay di bañ a ne laa dogooy sawaay dañuy bañ a duñu xool di moytandiku nee nañ di xool jigéen ñi nee nañ dañoo sàmm quoi moo sawaa ji day kàcc kese <laughs> saay budul woon lawlaa uyunun naasi laa wax man Bamba maa la ko wax bu <laughs> gis nga budul woon bëtu nit ñi nga xam ne ñoo koy càcc di ko xool di ko gis laraamahunna bi zinan aw faasi dina ko sakku ci njaaloo te bu koy sàkk muy bañ mu jëlut sémmiñ waaw wala pistolet wala xonqatal ko wala paaka wala yooyu daal di koy kii eh, ndaw si kii mu forcé ko daal di gi jaar ci kawam sàkk ko daal di jàll na waaw eh, yow fi caaxaan yooyu waaw waaye nag ñoo tax moom seen soxna dañ koy bañ yóbbu ca sëriñ ba waaye naa kooku moom yaa danger yow la yow kooku loo fay defati sëñ bi loo fay defati parce sa baay daal moo àndoon ak baayam yow foog nga ànd ak doom ji daal loolu mooy mooy waxi lan mooy xalaati lan mooy wax waaw yow baax nga waxuma la rek yow yow ah, dem fa ànd ak sa soxna rek da koy moytu ndugu ko waa ndax xam nga ne xam nga ne baaxul kooku man na laa assurer àjjana ñun <laughs> dañuy caaxaan quoi parce que amuñu fit te amuñu xam-xam léeg-léeg dañuy xam ne sax lii baaxul waaye ah nu ñuy def dañ ko fekk ah waaw xam nga rek day xaw a kii kàrte mooy la ñu al jublu allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-'ajzi wal-kasal wal-jubni wal-bukhli wa ghalab ad-dayni wa ghalab wa wa wa wa ghalab wa wa wa wa ghalabati ar-rijal hmm. min al-bukhli wal-jubni wa dala'i bayni wa ghadabati rijal voilà gisoon nañ ko ci ñaan yi waaw loolu dafa am ñaan bu am solo mooy ñaan yàlla mu musal la ci takkat waaw ragal jublu ci dëgg ak am dëgg dem ci dëgg ci loolu du ñépp ko am kon nañuy bari li ñuy ñaan ñaan googu Allahu akbar kon nag al imam kitaabu al umuur al manhiy anha téere bii di wax mbir yi nga xamante ne nii dañ koo tere voilà Ah, kon gis nga téere bi ni mu guddee léegi al imam kon wax nañ la ñaata xadiis la fi yéen ci téere bi ah hawla hmm, ndax amuk solo xadiis bi nga xamante ne moom lay tàm moom mille cinq cent la fi tàmbalee daal di koy jeexale moom al imam al hafiz an-Nawawi mille waaw deux cent quatre ay buntu nag la ko tas yu bari tàmbalee ko buntu bi ñuy dugg nii muy baabu tahrimil ghiba du ghayba de ghayba mooy absence ghiba wal amri ak digle bi hifz al muy chapitre deux cent cinquante-quatre am na lu ñu fàtte woon wax mooy tey ñu ngi tàmbali mbir mi premier mois rabi' al-thani waaw premier jour du mois rabi' al-thani di yawm al-arba'a tombeek mercredi vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq muy premier rabi' al-awwal al-ula al-awwal al-thani boobu voilà rabi' masculin la jumaa daal yi ñooy ñooy féminin daal ula waaye rabi al awwal ak rabi as-sani ñu ngi ci rabi waaw ñaareel bi waaw le premier mille quatre cent quarante-sept